fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalisi wal xamsiin ba'dal mi'atayn wa an jaabir bin samurata radiyallaahu ta'aalaa anhumaa annahu qaala shaka ahlul kuufati sa'dan radiyallahu anhu ilaa umara radiyallahu anhu fa'azalahu wasta'mala alayhim ammaara radiyallahu anhu fashakaw hatta dakaruu annahu laa yuhsinu yusalli fa arsala ilayhi faqaala yaa abaa ishaaq inna haa'ulaa'i yaz'umuuna annaka laa tuhsinu tusalli qaala abu ishaaq amaa ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salaata rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam maa axrimu anhaa usalli salaata al-'ishaa'i fa arkudu fil uulayayn wa uxiffu fi l-uxrayn qaala zaaka az-zannu bika yaa abaa Isxaaq fa arsala ma'ahu rajulan aw rijaalan fa arsala ma'ahu rajulan aw rijaalan ilal kuufati fa sa'ala anhu ahlal kuufa walam yada' masjidan illaa sa'ala anhu wa yusnuuna ma'ruufan wa yusnuuna ma'ruufan hattaa daxala masjidan li banii abs wa lam yada' masjidan illaa sa'ala anhu wa yusnuuna ma'ruufan hattaa daxala masjidan li banii abs faqaama rajulun minhum yuqaalu lahu usaamatu bnu qataada yuknaa abaa sa'da qaala ama id nashadtana fa inna sa'dan kaana laa yasiiru bissariya wala yaqsimu bissawiya wala ya'dilu fil qadiya qaala sa'dun radiyallahu anhu ama wallahi la ad'uwanna bithalath allahumma in kaana abduka haadha kaadhiban qaama riyaa'an wa sum'atan fa atil umrahu wa atil faqrahu wa arridhu bil fitan wa kaana ba'du ba'du idhaa su'ila wa kaana ba'du idhaa su'ila yaqulu shaykhun kabiirun maftuun asaabatnii da'watu Sa'din radiyallaahu anhu qaala Abdul Malik rahimahullah fa ana ra'aytuhu ba'du qad saqata qad saqata haajiba fa ana ra'aytuhu ba'du qad saqata haajibahu ala aynayhi min al-kibar wa innahu la yata'arradu lil-jawaari fi at-turuqi yaghmizuhunna muttafaqun alayhi kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan waasi'a ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi ñu génn ci chapitre deux cent cinquante-trois baabu karamatil awliyaa wa fadlihim xadis bi mu mujjoon gis mu doon xadis mille cinq cent mille cinq cent quatre mu ne waan abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laqad kaana laqad kaana fiimaa fiimaa qablakum minal umami min al umami naasun muhaddathun naasun muhaddathun voilà fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar radiyallahu anhu tey ñu war a gis hadith bi ci dagu muy mille cinq cent cinq mu ne waan Jaabir ibn Samurata mu ngi jële saxaaba boo xam ne saxaaba la di doomi saxaaba wara radiyallahu anhuma Jaabir ibn Samura <laughs> ah ibn Junaada ah, Abu Abdillah as-Suwaa'i al-Aamiri radiyallahu ta'ala anhu sahaaba la woon i doomu sahaaba radiyallahu anhuma annahu qaala kaana mu ne qaala mu ne annahu qaala shaka ahlul Kuufati am hadiis bi gudd na mais bon moo gën a mooy gudd bu Seydina ah, Abu Abdurrahmaan bi muy muy Abdurrahmaan ibn Abi Bakr bokk radiyallahu anhu Muhammad ah mu ne shaka dafa shikaaya shaka daal dinay jàmbat ahlul kuufati waa kuufa muy dëkk bu màgg boobee dëkk bu eh, dëkkub xam-xam bi dëkkub leer bi waaw dëkkub leer nga xam ne Seydina Omar radiyallahu anhu moo ko créé moo digle ñu créé ko moo Basra waaw Kufa ak Basra ci ndigalu Seydina Omar ci xilaafaam lañ leen créé waaw moo daal Imaam An-Nawawi ci al-Minhaj mu ne wal Kuufatu hiya al-baldatul ma'ruufa wa daarul fadli wa mahallul fudalaa banaahaa Umar ibnul Xattaab radiyallaahu anhu a'ni amara nuwaabahu bi binaa'ihaa hiya wal Basra waaw al-Imaam An-Nawawi ci al-Minhaj sharh Sahiih Imaam Muslim ibnul Hajjaaj rahmatullah alayhima di muy saraa xadiis bi mu ne Kuufa nag mooy dëkk bu siiw boobee di dëkkub ngëneel waaye di bërëbu way ngëneel yi <laughs> banaa ki ko tabax sanc ko mooy Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu xalifa an yi li ma ci jub mooy moo digle ña nga xam ne ñoo ko fa toogaloon ña nga xam ne ñoom la yónni woon ñu bi dëkk yooyu ak côté yooyu ñu tabax ko mu ne ak basara tamit mooy basara gi ngay dégg Irak ak Kuufa ah Seydina Omar moo leen tabaxloo moo leen ne ñun ne moo ne noonu nañ tabax dëkk yooyu Allahu akbar mu ne qiila nee nañ sumiyatil kuufatu li listidaratiha dañ koo tudde Kuufa ndax dafa dafa dafa wër li mu wër nekk benn genre Euh, comme périph ni muy wëre benn dëkk moom da dëkk bi dafa wër dafa aaru ah, dafa nekkoon genre cercle lañ ko taxawal lañ ko defare woon mu ne taqulu al arabu ra'aytu kuufan wa kuufaana li ramal mustadir mu ne arab yi dañ naan gis nañ kuufan ak kuufaana ngir su xeer yu sew yi nga xam ne dañoo wër voilà wa qiila li ijtimaa'i an-naas fiha am nañu ne dañ ko tudde kuufa ndax biñ ko tabaxee nit ñi dañ fa bari muy dëkk yom barkeel nit ñi gaaw ñëw dëkk waaw dajaloo waaw mu ne taqulul arab takuufu ramal ida stadaara wa rakiba ba'daha baax mu ne arab yi dañ naan euh, xeer yi rangaloo nañ tegaloo nañ mooy bu dee ne dañoo wër tegaloo ñu tegale leen ñu dal leen waaw wa qiila li anna turaabaha xaalataha xasa ñu ne ndax suufam lañ ko tudde kuufa ah ay xeer yu sew ñoo jaxasoog suuf si waaw wa kullu ma kaana kadhalika kuufa lépp loo xam noonu la mel dañ koy woowee kuufa mu ne qaala al-Haafiz Abu Bakr al-Haazimi wa ghayruhu wa yuqaalu al-Kuufatu bi dammil kaaf kaaf mu ne Kuufa bokk na ci turam dañ koy wax man demoon naa Kuufa Kuufaan Kuufaan laa jógee Kuufaan mooy Kuufa <laughs> dëkk boobu nga xam ne fa la Ali ibn Abi Taalib ne woon fa la xabroom ne ko lañ ko faat ah, ah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mooy dëkkub al-fadl wa mahallul fudalaa waaw Allah Allah <laughs> Allah mu ne waa waa Kuufa nag bu na nee waa Kuufa mooy lenn ci waa Kuufa voilà comme bu loo euh, buñ ne euh, waa Sénégal de loolu de toute façon ñëpp xam nañu du waa Sénégal yi ma ne sëñ boo demee nuyu ma waa Sénégal yaakaar nga ne waa ji demee day ñëw rajo bu nekk télé bu nekk mu dem fa ah diw kat nee woon na ma naa leen nuyu yéen waa Sénégal ah mooy ña nga xam rek te fa obligé wu ña xam yëpp mooy demee ne nuyul ma <laughs> ñenn ñi rek voilà mu ne kon waa Kuufa dañoo shikaaya dañoo jàmbat ki nga xamante ne mooy Sa'd ibn Abi Waqqas moom la naan Sa'den ilaa Umar parce que moo noon son gouverneur moo jiite woon armée yi foofule li ñuy ubbi dëkk yooyu moom mii moo tabax man moo taxit dañ naan moom moo tabax Kuufa voilà muy Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas gaa yi nag am ñoo xam ne dañoo ñëw jàmbat ko Seydina Omar fekk Seydina moo doon xalifa radiyallahu anhuma fa'azalahu Omar dañoo ñëw ah am luñ ko tuumaal Seydina Omar nag daa ne woon kilifa gu mat kilifa waaw bi tuuma goog amee xam na Sa'd bi wax Waqqas kenn du ko jàngal moo ko njëkk dugg ci diine ji xam na ko bu baax di nijaay yoneen saa salaam ak ngëneelam yu rëy yi yoneen saa salaam wax ci moom ak moom ngëneel ji mu xam ci moom loolu gars yi diñ ko ko waaye du ne man kii xam naa ci moom mbaax yéen ñiy wax kon li ngeen di wax demewul noonu dem leen toog waaw moo fii ne mu neex leen mu naqari leen déedéet loolu boo ko defee tôt ou tard dinañ di ay problème waaw ci sa vivant wala boo fi jógee loolu dinañ day problème yoo xamante ne ni gars yi dinañ ko bëggee a régler gannaaw bi fekk mu trop tard Seydina Omar la radiyallahu anhu fa azalahu Omar fa azalahu wastaamala alayhim Ammaara Seydina Omar daal di bi jàmbat yi ñëwee mu daal di destituer Saad mooy mu daal di koy riik mooy dindi ko poste yam ne woon toxal ko dindi ko wàcc ko li naan dégradé mais pas ci côté tuutal non mu teggi ko fam ko tegoon wastaamala alayhim ammaaro mu der di ne ammaar yow demal nga jiite leen waaw Seydina Omar nag yóbbuwuloon Seydina Ammaar kese mais non Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas no kii Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu ñeneen ñeneen mais Ammaar la tudd moom moo ko yoroon place fa ca kaw gaa daal di koy jàmbat bokk na ca lañ ko hatta zakaru ba ñun tudde annahu la yuhsinu yusalli mene moo Saad ci boppam julli ci boppam da koo manul julli Saad <laughs> daal ay julli taf taf lay def ak julli ñàng yi yoo nga xam ne Saad manul dara ah <laughs> Saad ma bi waqaas <laughs> na gars yi vraiment gars dañ koo yab quoi waaw léegi gars yi ne moom dañoo jàmbat ñëwul naa Omar ne ko moom sax julli sax manu ko ah rafetal julli manu ko fa arsala ilayhi Seydina Omar dafa yónnee ci Seydina Saad ne ko ñëwal mu jógee Irak ñëw Allahu akbar ñëw Medina ala saakine afdalu salaatu wassalaam mu ne ko gaay di lii lañu wax waaw daal di koy jële place boobu ne ko léegi bul jiiteeti foofu bañu rek la affaire bi waaw nañu ba bul jiiteeti foofu mu ne ko yaa aba fa bi mu ko yónnee ne ko na ñëw waaw kilifa gu mat kilifa bi mu agsee mu ne ko yaa aba ishaq moo doon dàkkantalu sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas waaw Sa'd Malik waaw ne ko yow doomu ishaq inna haula yi de gaa yi nii yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli gaa de nee nañu yow mënoo julli mënoo rafetal sa julli te yaa leen jiite qaala abu ishaq sayyidina abu ishaq di Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ne ama ana amma ana kanta man de wallahi maa ngi wat ci yàlla fa inni man kuntu nekkoon naa li ma nekk ci ñoom yëpp usalli bihim salata rasulillah sallallahu alayhi wasallam julli yonente bi alayhi salaam laa leen doon jullee ni yonente bi sallam doon jullee ma nekkoon ak moom Makka di ko gis muy julli nekk ak moom Medina ba ni mu génne àddina muy julli may julli ci ginnaawam julli jëm doon julli naa leen doon julli loolu laa leen doon jiitee maa axrimu anha doonuma ci woon wàññi doonuma ci woon fell dara waaw fellu ma ni nga xamante ne dara dara dara dara ci ni nga xam ne noonu la yonenti sallallahu alayhi wa sallama doon jullee amul dara lu ma ci wàññi fellu ma ci dara waaw te kaay ma wax la Umar ni ma doon def usalli salaat al-isha dama doon julli di leen jiite ju liggéey fa arkudu fil ulayayn mooy mu guddal waaw loolu naan fa arkudu fil ulayayn njàng ma surtout njàng ma waaye rukon yooyu yëpp day dal waaye surtout njàng mi waaw ma guddal ci li nga xamante ne nii mooy al ulayayn waaw allah allah allah waaw guddal ci qiraa bi waaye it ruku yeeg sujóot yi day mat waaye nag mooy njàng ma da doon dama ko doon guddal wa uxifu ma woyofal fil uxrayayni ci yeneen ñaari ràkka yi mooy loolu mooy ràkka yi nga xam ne julli yi nga xam ne ñeenti ràkka la waaw nii de laa doon jullee te ci yeneen saa sab laa ko jële waaw xaala bi mu waxee pare Seydina Omar ne ko daaka zannu bika ya aba ishaq ne ko lool de lii nga wax de mooy njort gi nga xam ne moom lañ mas a am ci yow kene doo teggi sa tànk fi yonent saa salaam ni yonent saa salaam woon waaw waaye nag mbir mi da mbiru jiite la waaw bu tuuma duggee rek ah, il faut yëkkati tuuma jooj zaaka zannu bik waaw lii nga wax loolu lañ ma sa njort ci yow waaye nag <laughs> Seydina Omar doyloowul radiyallahu anhu li mu xam ci Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu gis nga da ko indi enquête bi taxaw ñëpp di déglu mu koy poser question waa démocratie waa ji moom fekk mu ngi nekk immunité yooyu ñuy tegal gars yi ay député ki ay ministre ki président fekk ñu ngi ci ci il faut ñoom soit assemblée bi xaw ma ñaata tiers daal di nangu ñaata euh, kii ci assemblée bi ñoo ñoo ñoo war a voté ne nañ teggi immunité bi ñu door xoo def loolu amul ci l'islam wala président bi fekk mu ngi en ma su euh, ci mandat bi moom lu mu def def def kenn du ko euh, juge dañuy bàyyi ba mu pare ba mandat am jeex loolu amul ci l'islam waaw. saa finance bi damoo jiite woon bilaadu Xuraasaan Seydina Omar woolu ko ndax daa am tuuma yuñ teg ci kawam mu ñëw léegi <laughs> mu ne kon zaka zannu bi ka yaa Aba Isaaq de mooy njortu gu rafet gi nga xam ne moom lañ ma a am ci yow Abu waaye doy lool mooy déglu na am nañu ñu ñu sikaaya ñu jàmbat ki ñu jàmbat wax na waaye lool il faut ku nekk wax la def léegi nag barki yàlla ñi humul ladina rabbahumul mustafa ñi ñooy ñi nga xam ne ñoom la neen saa salaam yar ko mu yar doy na Seydina Omar dégg na ñaari parti lii mooy justice balance day am ñaari côté yu tolloo ci kaw noonu la justice di amee ah am nañu wax tuuma teg ci ndodd Seydina Sa'd Abi Waqqas Abu Ishaq radiyallahu anhu Abdullah Seydina Omar def na li ko war woolu na ko waaye loolu rek doyul déglu ko mu wax moom version boobu ñaari version am na léegi nag il il il li def vérifier waxu ku nekk sur le terrain comme que lu weesu la kii nee na lii la mel kii ne moom melu ma noonu lii laa doon def kii ne deful loolu léegi li def lu weesu la te gaa yam ko doon defal ñoom ñoon lii de ñu ngi ca dëkk ba mais ñu dem ay war nañ leen dem ca dëkk ba ba mu doon gérer waaw gouverneur bu ne fa nga gérer la nga paree war nañ laa auditer ah, waaw Allahu akbar Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina Jabir ibn Samura radiyallahu anhuma mu ne Seydina Omar ne ko <laughs> xam nga Jabir ibn Samura wax nañ la saxaaba la doomu saxaaba la <laughs> mu ne Seydina Omar ne ko ah, fa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan Seydina Omar yónni Seydina Sa'd delloo ku waaye yónni waale ñoo xam ne ñoom ñooy def enquête bi bu ko defee du nekk loo xam ne dañ naan enquête bi bon euh, dañ koo def moom est yi demuñ euh, comme moom la mooy aji euh, kii mu fekk affaire affaire yi son procès du nekk côté conti sino ngeen di wax maître <laughs> yaa koy jugé nawu fi non demal ba ñuy vérifier affaire yi nga ne fa yooyu yëpp mu yónni ko moom ne ko demal waaye boole ko benn waaye wala ay góor yoo xam ne ñooy dem yi nag Seydina Omar riwaay yi am na yeneen yu ne Muhammad ibn Maslama muy saxaaba boobu nga xam ne turu yeneen saa sallam la yor quoi Muhammad ibn Maslama al-Ansari radiyallahu anhu saxaaba la Muhammad la tudd <laughs> yeneen saa salaam moom la yeneen saa salaam yónni woon bi ñuy rey Ka'b ibn al-Ashraf moom mbokkam yi ñoom ñoo décimé Ka'b ibn ashraf al-yahudi al-khabith bu bon bi <laughs> Seydina Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu am nañu ne moom moo doon tey liñ naan inspecteur général des États mooy gis nga état bi ñu jiite bu ñu amee problème ak fa ñu ñu jiite moom la ñuy yónni mooy def enquête. am na riwaay yu ne moom la yónni woon ak ñeneen ñoo xam ne ak son équipe ñu dem ngir mën a def enquête bi waaw sous la présence de say Sa'd ibn Abi Waqqas ba mbir yi di leer bu xam ne gars yi bu ñu waxee moom mu ngi nii tungu nit taxaw ñuy nataal moom it mu wax ñu xool ñu mën a euh, euh, méngale wax yi léegi ba mu leen yónnee ilal Kuufa ñu dem ca dëkk bu barkeel ba Kuufa fa sa'ala an ahlal Kuufa kooku Seydina Omar yebal ba mu demee mu laal di laaj ci mbiru Seydina Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu waa Kuufa ku mu laaj léegi ñoom fan lañ doon daje fan la leen doon laaje ci jàkka yi allah gis nga jàkka yi moo doon moo doon moo doon mbiru ñu nit ñi waaye léegi ah, moom lañ doyadal waaw gars ci grand place yi nga leen di fekk ak ak ba ñuy di def yëwi àddina rek di bëloot di carte ak a xoos walla iyaazu billah perte muñ uti permis jeu de hasard yi di naanaale café di waxtaan rek jigéen gu rafet gu romb ñu tokkaas la wala daal di wax ci yow ay wax waaye xoolal bee nag nangam ak nangam am ci bàkkaar yu dul jeex di jouer ay carte rek di tux di mukki waaw di di dugal seen biir ay ay ay saxaar yu bon di ko dëkk nit ñi tereen sa sa waxoon na laa darara waa diraar bu lor sa bopp damul haram le tabac haram le yamba haram l'héroïne haram le tout yépp mais en faut mil koy waxe yépp a haram wal iyaazu billah pon muqi waaw gënn géeg yépp dafa haram wal iyaazu billah léegi gars yi ci jàkka yi lañ doon lañ doon lañ doon lañ doon nekk fa la ñuy ñëw def enquête bi jàkka bu nekk rek ñëw kuufa ñu dugg ci jàkka yi laaj ñëw laaj mbiru Seydina na bi Abi Waqqas waaw moom nan la fi na woon gars yi wax wa yusnuuna ma'rufa ñu daal bi sant ci moom wax lu rafet wax njëkk hatta daxala masjidan li Bani Abs bu duggee ci jàkka laaj ay ñoo ñooñu wax lu rafet ndax ndax xay bu nekk quartier bu nekk fa nga xam ne fa lañ doon dajee mooy jàkk yi allah allah léegi muy def noonu di def noonu ba mu dugg jàkkaay waa Banu Abs muy benn euh, waaso boo xamante ne nii ñoom la ñëw waa Banu Abs allah allah bi nga xam ne ci la ñëw ci waa banu Abs mu nekk tribu bu rëy qabilatun kabira min Qays ci waa Qays lañ bokk léegi ñu laaj ci jàkka jooju biñ leen laajee comme liñ laaj yëpp lan ngeen xam ci Sa'd ibn Abi Waqqas ak nan la fi neewoon nan leen jiitee woon fa qaama rajulun minhum am benn waay boo xam ne góor bu bokk ci ñoom yuqaalu lahu Usaama ibn Qataada buñ naan Usaama di doomi Qataada yukk naa ñu ngi ko doon dakkantele Aba Saada di Aba Saada bàyyi Saada looloo doon dakkantelam mu daal di jóg qaala mu ne ala inna jattana bu dee ne da dang ñoo laaj dagaan ñu laaj ñu ci mbiru Saada mii nga xam ne mu ngi nii ànd ak ta boo fi jiite woon fa inna Saadan Saada mii kaana laa yasiru bi sariya saa bi mii gis nga armée yi yi ñuy yónni yi mu doon yónni en tant que gouverneur dem di xare doonu loon ànd ak ñoom mukk waaw moom daal bakkanu gaa yi la defoon benn kii ñoom la yóbbu moom mu toog doonu loon ànd ak ñoom de benn problème wala yaqsimu bi sawiya te nag gis nga lépp lu jëm ci luñ ñu war a séddale ak cee dëngoon moom mii sax da dëng du du du du woonu loon séddale lu jub la ko wala yaadilu ñetteel problème bu mu nekk ci moom wala yaadilu fil qadiya quant à justice sax dëng sax boo ñëwee am problème ak kenn nga ñëw justice ala la yow waaye mbedd yooyu la lay dóoral quoi sax da moo dëng jugul woon ci atte ah. <laughs> ñetti mbir yu graw xaala Saad Seydina Saad diglu waa ji waa ji wax ah l'inspecteur général mu ngi taxaw di laaj gaa waa ji wax Seydina Saad mu ngi ci wet gi ak mbooloo mi léegi eh, <laughs> radiyallahu anhu mu def ah kii de li mu wax wuute nag li ñépp wax moom léegi nag nit buñ la tuumaalee nag am nga droit nag daldi bu dee dañ laa tuumaal du dëgg nga teggi lool bu dee dëgg yi ah nga xool lan moo tax bu nekk ci nii la mu wax bu dee xadiya benn lu spécifique lu taxoon nga doxale noonu nga war a leeral sëy naa Saad ne ah, fa qaala Saad wallah la ad'uwanna bi thalath de déglu leen wat naa ci yàlla dinaa ñaan ñetti mbir laa ñaan saa borom ñetti mbir la ma tuumal dinaa ñaan ñetti mbir allahumma mu commencé ñaan ñépp taxaw ñéppam ci jàkka ji di ko déglu sëy naa sann allahumma waa ñee ngi taxaw baa sanna in kaana abduka hada kadiba bu dee ne sa jaam bii taxaw te wax ma wax yii bu dee ne kàccikat la narkat la menteur la xaama li ko tax a jóg nii gis l'inspecteur général taxaw mu jóg di wax dafa jóg ngir ngistal ñu ne ah keroog ah ba monsieur le gouverneur taxawee ñu ñëw di ko enquête ah moo waxoon dëgg de xam nga ñoo xam ne looloo leen neex ñu leen di tudd histoire ni leen neex neexali daan ah ñu du dëgg la keroog moo ñemee wax dëgg mu ne bu dee dafa jóg ngir ngistal aw wa suma wala déggtal nga naan dégg naa moom a nangam wala gaa yi bëgg gis leen ma moom moo ñemee yooyu nangam mu ne bu dee xam nga ne day yooyoo ko tax a jóg mooy waxu dëgg gis nga dafa sartal ñaan bi bu dee li muy wax dégg la kon lii may ñaan bu mu ko dal bu dee nag du dëgg day nar te lii wa ko tax a jóg yal na ko lii may ñaan dal fa atil umra première mbir bu may ñaan yàlla yàlla na nga guddal fanam loolu de moom la gaa yi ñaan moom tawil lanaa umranaa yassir lanaa amranaa borom yàlla nga ñu gudd suñu fan te yombalal ñu suñuy mbir ah de xanaa mu ne xaaral fa atil umra yàlla na nga guddal fanam li nga xam ne mooy ak ñàkk ci kawam ak ñàkkam ñeenteel wa arridhu bil fitan côté diineem yal na nga ko exposé ci fitna yi yal na ko gaaral ci fitna yi léegi ñu jeex ñu dem Seydina Omar radiyallahu anhu euh, dekaatul Saad mu jiite waat gaa yi noonu la ko tere ba noonu la ko arrêté bi mu ko destitué noonu jële ko foofu ba ni muy génn àddina keroog bi muy génn àddina bi mu mun wax nañ teg majlisu shura bi saxaaba yi nga xam ne ci waa uh, al ashara al mubashirina bil janna ñi gën a màgg saxaaba ñi nga xam ne ñoom la ne woon xilaafa gi mënula génn ci yéen ñi Usman Ali Saad Abdurrahman Awf ah, uh, az-Zubayr ibn al-Awwam ak Talha ibn Ubaydillah yéen ñii manula génn ci seen biir waaye ibnu Umar sama doom ji Abdallah na leen na na leen superviser mais manu manula nekk xalifa kii moom manula nekk il n'est pas éligible Allah day xool rek mais il n'est pas éligible sinon Ali Ousmane Abdurrahman Saad Talha Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anil jami'a léegi ngeen xool seen biir ngeen waxtaan ne leen nag gis ngeen bu dee ne de ki ngeen fal mooy Saad ah fal ngeen ku ko jar ku ko mat te ngeen yëg ne déglu leen ma fekk Seydina Omar fekk buñ ko jamee ba muy waaj a faatu la doon wax lool da leen dajale ne leen Saad destitué wu ma ko keroog kuufa googu parce que dafa war déedéet. te tamit bu dee na du moom la imra gi moom la ñu mooy xalifa sama ginnaaw képp ku nekk xalifa ci yéen del sukkandikoo ci Sa'd <laughs> radiyallahu anhu <laughs> kon malgré loolu tegaatu ko parce que problème moo amee rek am na waaw léegi Seydina Jaabir ibn Samura radiyallahu anhu fermons cette parenthèse revenons au de Seydina Jaabir ibn Samura radiyallahu anhuma mu ne wa kaana ba'd ginnaaw gi nga xam ne ay at romb nag paa bi waa ji Saada fanam gudd lool waaw wa kaana ba'd idha su'ila yaqul mu nekk nag di def yëf yi kàccoor te kese nekk paa boo xam ne di làmbatu jigéen ñi xale yu jigéen yeeg bu ñu ko waxee mu naan ah ida su'ila bi iskon ak yaqulu ni ko wéyow noo mën lii yow abu tol mi yow mu naan shaykhun kabirun maktun asabat nii daawatu sad radiyallahu anhu naan daa ab paalaa bu mage de fitn dañ maa fitnaal li ma dal lii lépp nag li ma ko teg mooy ñaan yàlla gu góor gu baax ga moo tax yene ar rajulu salih Sa'd asaabatnii da'watu rajuli saalih Sa'd ibn Abi Waqqaas gis ngeen nii ma mel yàqu nii yàqu naa man damaa ngi nii nekk paa di dund yàqu naa xam nga kan moo ma teg li moo teg lii ñaan yàlla gu Sa'd ibn Abi Waqqaas gu baax ke ñaanoon moo ma